أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته mbokki jullit yi ginnaaw bi ñu sant yàlla jullit ci Seydina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ñoo ngi leen di nuyu te di leen baalu àq di leen baal àq fas yéene àndaat ak yéen tey jii incha allah ci jataay yi nga xam ne moom lañu ñu tàmbale woon ak yéen bi koor gi tàmbalee ba tey jii di ñaar fukkeelu fan bi ak benn di ñaan suñu borom subhanahu wa li nga xam ne moom la digge woon ci ñaar fukki fan yu njëkk yi ak fukki fan yi ci topp muy yërmaande ak mu njëgal yàlla ñu ko yàlla defal li mu diggee tamit ci fukki fan yi nga xamante ne mu ñu mu yi muy ak goro ci sawara loolu tamit yàlla na ko suñu borom subhanahu wa ta'ala defal lépp loo xamante ne def nañ ko te jublu ci aw yiw ci biir weer wi yàlla nañ ko suñu borom nungul te fulal ñu ko lépp lu ci am ci rëcc rëcc tamit yàlla nañu ko suñu borom jégal ñu fas yéenee dikkaat ak yéen tey jii ngir ànd ak yéen ci jotaay yi nga xam ne mu assasatul wafa bi xuquqil iman moo koy ànd ak yéen ci diir weeru koor bi fas yéene dalal rek kenn ci ñi nga xam ne ñoom lañ tànn ñu fas yéene ànd ak ñun diir weeru koor yépp tey jii nag ñu dalal Serigne Massamba Bousso mu fas yéene seq ak ñun jotaay ci tomb bu am solo muy Serigne Touba Xaadimu Rasuul ak digganteem ak alquran ak digganteem ak sunna su yonente bi alayhi salatu wasalaam loolu nag di tomb bu am solo boo xamante ne képp ku di jullit waxuma ku di waaye ku ku nekk war ngaa xam loolu ngir mën a am ay bind yoo ci jàngate bala ñuy jox sëriñ bi kàddu gi dañuy xamle aslaf rek ci ay jaar-jaaram mu jànge alquranul karim ci kër sëriñ mbay Guèye ci Guédé foofee la jàng alxuraanul karim ginnaaw bi mu jàngee alxuraan tamit ba noppi mu tàmbali njàng mu xam-xamam njëkk a jaar ci Serigne Mamour Mbacke xam sa diine moom moo ki nga xamante ne moo ko tàmbali njàng mu xam-xamam mu xam lu fa aslëf ginnaaw bi la dem ci jàngukaay bu mag boobu ñu xam ci biir Touba muy Serigne Moustapha Mbaye ñu baree bari jaar foofa foofee tamit jaar na ko waaye nag taxul mu doy loolu ginnaaw bi lafi jóge jógee dem Murtani lépp rek ci sàkku xam-xam ginnaaw bi mu ñibbisee nag la wëy ba tey ci anam googu nga xamante ne ci la nekkoon rek muy jàng ak jàngale ubbi daara ci daarul xadim ci wetu Tuubaa di fa jàngale alxuraan ak xam-xam kon moom mën nañ ne bi mu xamee ba léegi ci waar woowu rek ci la nekk di bay muy xamlu ak xamle mu fas yéenee seq ak ñun nag tomb bu am solo li ma ko waxee ci njàlbeen muy Sëriñ Tuuba ak alquran ak sunna kon incha allah kon incha allah ci njàlbeen danañu xamal relation bi nga xamante ne moo am ci diggante alquran ak sunna ñaareel ba tamit dañu xamal lan mooy alxuraan ak lan mooy sunna suñu waxee alquran lan la jublu ak bu ñu waxee sunna tamit lu jublu ñetteelu tomb bi danañu xamal wàccuwaay bi nga xamante ne moom la alquran sunna am ci Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ñeenteelu tomb bi danañu xamal ni nga xam ne noonu la Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul doon dundee alquran ak sunna juróomi tom juróomeel tomb bi tamit danañu xamal daara yi nga xam ne daar yi tarbiya yi nga xamante ne Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul sos na ko te lépp mu teg ko ci kaw alxuraan sunna rek juróom benneel tomb bi danañu xamal li nga xam ne moom la Sëriñ Tuubaa bind ci alxuraan ak sunna ci jeexital ñu xamal tamit ñi ñi nga xamante ne ñoo def ay seere ci Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul ni nga xam ne noonu la doon dundee alxuraan ak sunna kon mooy tënk waxtaan wi ci gàttal noonu la waxtaan yi fas yéene demee incha allah mu nekk nag tom bu am solo boo xamante ne kenn ku nekk war na ko bàyyi xel ngir mën cee jë jële ay bind yoo xamante ne bu ëllëgee dana ko amal njëriñ kon li ñu def moom mooy euh, dañ koy jëbbal kàddu gi xam naa ne bala ma koy jox kàddu gi rek mu fàttali programme mu euh, ay bis yu mujj gi nga xamante ne ci lañ fas yéene dugg suba incha allah ndax tey jii la jeexal ñetteelu ay bés gi kon ñu fas yéene dugg suba incha allah ci ñeenteelu ay bés gi ci koor gi suba incha allah ci talaata ji sëriñ eh, sëriñ nju sëriñ njuga taal sëriñ njuga fas yéene dalal fi jataay bi mu fas yéene ànd ak ñun waxtaane ay valeurs yoo xamante ne amoon nañ ko te léegi mu nekk ci yoonu sànk maanaam jukku yu baax yoo xamante ne jukku woon nañ ko moom ko waaye fii ne nii gis nañ ne kat ñu ci yoon sànq alarba incha allah sëriñ Omar kan balaay sax lañuy fas yéene daral mu fas yéene waxtaane xikam maanaam wax wax yu am solo yi nga xamante ne magi murid yi maanaam magi murid yi ñoo koy wax euh, alxames incha allah danañ dalal docteur si la mu fas yéene waxtaan ak ñun ci xidma ajjuma incha allah danañ dalal ustaas Abdul Ahad Niang mu fas yéene waxtaan ak ñun ci nañu jooyte ree kon incha bisub gaaw bi te ñu fas yéene yëkkati jotaay bi fas yéene dalal nag ay borom xam-xam yu bari incha ñu fas yéene seq jotaay bi ku mel ne sëriñ mu sëriñ Mouhamed Lo Ngaabu ak sëriñ Amsa Jaxate ak yeneen i borom xam-xam incha bu dee ci euh, gaaw bi nga xamante ne ci liñ njëkk jotaay bi incha allah ñoom lañ fas yéene dalal fii su ko defee ci gaaw boobu incha allah la ñuy fas yéene yëkkati jotaay yi ñaan yàlla fekk la ñu ko ay at yu bëree bëri kon li ñuy def rek moom mooy dañuy jox kaddu gi sëriñ bi ci tomb bu am solo bii nga xamante ni incha allah moom la fas yéene seq ak ñun tey jii yàlla na ko yàlla defal tawfiq defal ñu ko wasalaamualeykum wa rahmatullah a'udhu billahi minash shaytanir alhamdulillah alhamdulillahi hamdan kathira astaghfiruhu wa atubu ilayhi wa asta'iinu bihi wa usalli wa usallimu ala man bu'itha bayna yaday as-saa'ati bashiran wa nadhiran wa daa'iyan ila Allahi bi-idhnihi wa siraajan muniiran sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam arsalahu llahu subhanahu wa taala ila bani lbashar rahmatan muhdaah wa nicmatan musdaah wa ala aalihi wa asxaabihi albararati alhudaah amma baad assalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakaatuh ñu ngi nuyu mbooloom mu assasa bii nga xam ne ñi ngi tudde seen bopp mu assasatu alwafa bi xuquqil iman di nuyu ba tey mboolem koo xam ne yaa ngi teew ci jataay bi wala ngay dégg sinu kàddu ak foo mën a nekk di feddale bu baax nag ci ne liggéey bi nga xam ne moom la mbooloo mi di taxawee ci yàgg koo taxawee liggéey bu am solo la boo xam ne dañuy ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu gën leen a defal tawfiq àggale seeni naal àggale seen yéene waaye liggéey bi rëy na rëy goo xam ne wax dëgg yàlla bari na ñu ciy jariñu ñoo xam ne yaakaar naa ñu bari sax ump na leen ump nañ nit ñooñu ak bari guñ bari ak tasaaru guñ tasaaroo ci adduna bi am ko nañu bari ñoo xam ne ñu ngi ci biir béréb bii nii ñu nekk kon lu am solo la liggéey bu am solo la buñ taxawee ci yàgg koo taxawee ndax jataay bi xëy na teew gi ci jëmm bariwut waaye yàgg dañ koy siifut fuñ toll at yi yépp ci télé beeg ci rajo beeg ci anam yu bari ginnaaw bi nag thème bii nga xam ne moom lañu war a waxtaane te sëriñ bi junj ko léegi muy thème bu am solo boo xam ne dafa laal bu baax dundub ab jullit fu mën a nekk laal ba tey bu baax dundub kuy askanu ci sayxul xadiim doon koo xam ne dangaa wax ne dangaa jokk ci moom laal ba tey lool koo xam ne dangay ab gëstukat ci lu jëm ci sëriñ Tuuba ndax ñaar yi nga xam ne ñoo composé tam bi te mooy alquran ak sunna bay loo xam ne dafa fees dell dell dell ci mbindam fees dell ba tey ci ak dundam ci pas-pasam yaag jëfam yaag ay suluukam ak ay jikkoom ak yooyu yëpp rek ku gëstu dara ci dundam sikki amut ci ne danga ci taseeg jóor bu rëy boo xam ne yàlla rek moo xam na mu toll moo tax loolu mooy waxtaan bi ca mooy ashaykhul qur ashaykhul xadim fi zilaali alqur'ani wa sunna sëriñ tuuba ci keppaaru alquran ak sunna ni ñu ko bëgg a teral tamit mbokk mi sànq ko ca mooy dañ koy tàmbal rek ci aslaltaay boo xam ne bu gàtt lay doon jëm ci leeral alquran ak sunna ñoom ñaar nuñ duggante ak ban relation ñoom ñaar lañ am ndax day mel ne thème bi rëy na rëy na rëy goo xam ne lañ ci seen woon rek day mel ne ñu ne Serigne Touba ak alquran yam fa wala ñu ne Serigne Touba ak sunna yam fa waaye dañoo boole ñaar yëpp booy xool Serigne Touba ak alquran ak sunna ngir ne dañuy ñaari balluwaay yoo xam ne dafa bari mbir yoo xam dañ caa bokk alquran ak sunna ca loolu koo ca dem. mu tegtal la loolu boo dem ci alquranul karim mu tegtal la sunna nekk gim nekk lu munta ñàkk ci dégg alquran waaye boo demee ci na ba tey mu leeral la ne la alquran kat mooy cosaanam kon ñaari mbir lañ yoo xam ne ñoom ñaar yëpp ñoo bokk doon waxyu gu bàyyi ko ci borom subhanahu wa ta'ala ñaar yooyu ñoo ci bokk yem ñoom ñaar ay waxyu lañ lañ wuute rek foofu mooy ne alquran moom yàlla borom subhanahu daf ko wàcce wàcce baat ya wàcce maanaama bu dee sunna nag moom yàlla borom subhanahu wa taala moo wàcce maanaama waaye baat ya nag xuruuf yi nga xam ne moo ëmb maanaa booba loolu ci làmmiñu rasulullahi sallallahu alayhi wa sallam la ak say ci ñun loolu rek moo leen tàqale waaye bata ñoom ñaar ñoo bokk yem ci ne faawu ab jullit ñoom ñaar lay àttewoo fawu ab julli ñoom ñaar lay àttewoo bala ak islaama ma dëggu fawu da ngay jël alquran téye ko di ko jëfe jël ba tey sunna téye ko di ko jëfe boo neenalee kenn ci ñoom ñaar donte yaa ngay jàpp yaa ngay jëfe ka ca des jàppal ne ba des moom it na taxaw fële comme ni nga xam ne noonu nga bàyyee ka des moo tax alquranul karim wax ne fala wa rabbika la yuminuuna xatta yuxakkimuuka fi ma shajara baynahum summa la yajidu fi anfusihim xarajan mimma qadayta wa yusallimu taslima gaa ñi day duñu gëm mukk mukk mukk yow muhammad sallallahu alayhi wa sallam dañ la àtteloo loo àtte ñu nangu ko gërëm koo nangu loola nga li rek julli bi na xam ne ak ak ngëmam matagut moo ne loolu lépp maanaam asaf fi mu ne tàmbali nañu gis fi ne ci léegi ci jamono ji loo xam ne ci xara ibu zaman la bokk ay nit ñoo xam ne ñuy askanu sax ci xam-xam lañ waaye xëy na seen ña seenu ñàkk dégg diine wala seenu tar seenu tar seenu xir bu ëpp moo leen yóbbu ci ñu tartu tarxiis bu mag jàpp ne alquran rek lañ war a téye waaye na moom maanaa waruñ koo téye parce que wérut loolu ba fi mu am na ci jëmi jamono ji loolu nag njuumte la gu rëy rëy rëy ndax alquran munte dem bàyyi sunna bal sax day mel ne sunna moom la alquran gën a aajowoo ci moom ndax alquran sunna mooy ñu di ko leeral loolu moo tax yonente bi sallallahu alayhi wasallam waxoon ne utiitu alqurana wa mislahu maa jox nañu alquran ak ñaar yu mel ne moom te mooy sunna beneen riwaaya riwaaya bi di sax la wax te mooy wa mislahu maa beneen riwaaya jox nañu alquran ak lu ni mel beneen riwaay jox nañu alquran ak ñaar yu ni mel te mooy sunna kon bu fekkee ne tam bi dafa ñëw tey làmboo ñaari baat yooyu te mooy alquran wa sunna ku xam euh, relation bi nga xam ne ñaari yooyu dañ koo xam dañ koo am du jaaxal bi ci tasaat mooy xam na ab tënk lay doon waaye faaw ñu jaar ci leeral lan mooy maxanaam alquran lan mooy mafhumul quran wa sunna alquran bu ñu ko waxee lan lañ ci jublu ak sunna bu ñu ko waxee lan lañ ci jublu ab junj rek lay doon alquranul karim boroom xam ne dañ koy xamle ci baat yu gàtt ci ne mooy baat boobu nga xam ne wala baat yooyu nga xam ne boroom bi subhanahu wa taala daf ko wàcce ci muhammad sallallahu alayhi wa ngir jublu ci ñaar ca mooy defi ci nit ñi lottal ci nit ñi kenn mënta indi lu nu mel mën a indi léppam wala ab saar ci moom sax mënu indi lu nu mel waaye jublu ci ba tey muy loo xam ne dañuy jaamoo yàlla borom subhanahu wa ta'ala ci jàng ko saa yoo jàngee yax ba kese borom subhanahu wa ta'ala bind la ko tiyaaba loolu la koy xam ne naan al-lafzul munazzalu ala muhammad li ajli al-i'jazi wa li bi tilawati loolu nag day génn yu baree bari téere yu jiitu yi day daal di génn ndax ñoom bu leen yàlla wàccee tamit nag wàccewu leen ci kaw Muhammad sallallahu alayhi wa sallam ci yeneen yonent leen wàcce woon wa kadalika ba tey euh, ahadis yi nga xam ne ay day ahadis nabawiya day daal di génn ndax yooyu moom baat ba wàcce wuñ ko niñ ko waxe woon sànq maanaam ba rek la alquran la yàlla wàcce ahadis yi ñu tudde alqudsiya ba tey wala arabaniya ba tey dañuy daal di génn ndax yooyu donte yàlla boroom subhanahu wa ta'ala moo ko wàccee wàcce baat baag ma waaye wàcce wu ko ngir di ci injaas loo kenn ngir di ci defi kenn déedéet wàcce wu ko ba tey ngir ñuy jàng baat ya ngir da ca jaamu yàlla kon yàlla wàcce wu ko daal li ajjul injaas wala ta'abbud alquran kese mooy daal des ca mooy li nga xam ne moom lañ xam ci sin kaamil bi di ko jàng mu tàmbalee fatiha jaar baqara ba ba ngay àgg ci euh, suuratu naas ci tënk lool mom lañuy naan moom lañuy xam ne alquranul karim bu dee sunna moom it nag lañ koy xam ne ci sharia euh, ci loxo moom daanaka dañ koy bàyyi ndax détaillé xëy na waxtu wi du ko laaj waaye ñu xam na daal def na ko xamle ci fuqaha yi aw liin di ko xamle ba tey ci usul yu ni aw liin weneen di xam xamle beneen xam xamlin boo xam ne ci ñi yëngu ci yeneen domaines yooyu ñoo tax comme muhaddisuun yi wala ñiy jàngale taarix wala sax amatul fuqaha yi loolu lu am solo la ñu xàmmee ko ndax mooy tax baat sunna bu wàccee ñu xam lañ ci jublu bu dee fuqaha maliki ñoom la ñuy xamle sunna dañuy wax naan mooy loo xam ne sallallahu alayhi wasallam daf koo digle taqoo ko fésal ko ci mbooloo ci feeñalu ko fésal ko ci mbooloo ci feeñalu ko moo tax ñu tàqale diggante sunna ak an naafila ndax naafila moom yonent bi sallallahu alayhi wa sallam defiwu ko ana anamin woowu fésalu ko mën na mën na mën na mën bañ a taqoo tamit nag ñu nga xam ne naan euh, maa amara bihi rasulu rasulu sallallahu alayhi wa sallam wa waadaba alayhi wa azhara wa lam yujibhu looy mooy loo xam ne sallallahu alayhi wa sallam daf koo taqoo daa ko ba tey ci mbooloo waaye nag waralu ko bu dee Shafi'i yi ñoom it am na neen nañ koy xamle noo xam ne jege na noonu waaye ñoom niñ koy xamle moo gën a matale ni ko Maliki ñu xamle moom bépp loo bépp nëflu boo xam ne dañ ko doxalee ci Rasulullah sallallahu alayhi wa rek sunna lañ koy tudde la musaaxata fi listilaah ñiy jëngu ba tey ci usulul fiqh am na ne nuñ koy xam xamlee ca mooy dañ naan maa udifa ila rasulillah sallallahu alayhi wa sallam min sifatin aw qawlin aw fi'lin aw taqrir lépp loo xam dañ ko askane la yonent bi sallallahu alayhi wa sallam muy melo wala wax wala jëf wala sax loo xam daf koo saxal lu mu dégg ca wala lu ñu jëf ci kanama mu noppi ca ñoom loolu la ñuy tudde sunna jegeeg loolu na ko muhaddisun yi xamle la leen wuute rek mooy usuliyun yi bu ñuy xamle sunna naan mooy jëf wala wax wala mela wuñ askana yonente bi sallallahu alayhi wasallam ñoom lañ cay jublu mooy wax wala jëf wala saxal wala melo ya nga xam ne mën nañ cee jële ay àtte nga xam dañ ci ballaloo ay àtte ñoom maanaam boobu lañuy ñuy jublu waaye bépp wax wala jëf wala saxal wala mel woo xam dañ ko askan yonent bi sallallahu alayhi wasallam te doon loo xam dañ ci jël ay àtte loolu ñoom dañ ko tudde sunna ñoom usuliyoon yi bu ñu melee yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ne nii la meloon doontoon ko gudd doontoon ko gàtt ay jikkoom nii la meloon yooyu nga xam ne kenn du jël ay àtte loolu mu xaddisoon dañ koy tudde sunna waaye usuliyoon yi ñoom dañ ko tudde sunna day dugg rek ci taqrir yi ba tey taqrir yooyu ñuy wax lu mel ni junju sallallahu alayhi wasallam bu junjoo comme euh, euh, ci misaalu qissab ubay ibn ba ak Abdullah ibn abi Hadrut ci qissab laylatul qadr ba ba muy junj ubay ibn Ka'b waxu ko jëfu ko waaye daf koo junj ne ko bor booba nga xam ne moom la la moom nga moom la la Abdullah ibn abi Hadrut yoreel bàyyee ko genn wàll ga kooku sallallahu daf koo junj waaye waxu ko lu demee noonu ba tey day dugg ci day dugg ci jëf ji loolu ci jëf sax lay dugg naam am na ba tey beneen max na boo xam dañ koy dañuy wax sunna jublu ko ca léeg-léeg wax sunna comme bu ñu ahlu sunna jubli ci ñoo xam ne dañoo juyool ak yi mel na dañuy séddale julli ñaari xaaj ne ñi ay sunna lañ ñi ay chiites lañ loolu ba tey def na ko wax jublu ko ci baat sunna yooyu léeg-léeg ñu wax ko jublu ko ci léeg-léeg ñu wax ko ci maanaam boo xam day mel ne moo gën a matalu lépp yi bari dañ koy jëfandikoo mooy sunna bi nga xam ne moo jàkkaarloo ak bidaa maanaam sunna daal mooy loo xam ne ci diine la bokk bidaa nag mooy loo xam ne daa bokkul ci diine ba noppi ñu bokk caa dugal loolu noonu naa la boo xam ne ñu bari ci borom xam-xam yi dañ koy daal di jëfandikoo. loolu ci tënk la ñuy wax ci xamle alquran ak sunna jàll nag ci tomb boo xam ne daanaka moom mm, ci gën a rëy ci mawdon bi ci la bokk te mooy makaanatul qur'ani wa sunna hinda cheikh al xadim ban wàccuwaay la alquran amoon ak ban wàccuwaay la sunna amoon ci dundug yonente bi sallallahu alayhi wa sallam moom it lu am solo la ndax bari na ñoo xam ne xëy na seenu ñàkk a xam dañuy jàpp ne buñ ne Seyxul Xadim alquran sax moom xëy na moom néew nañu ko jàpp waaye buñ ne as na dañ mel dañuy jàpp dañuy jàpp na as fii waat wa Seyxul Xadim fii waat aaxar dañuy jàpp Sëriñ Tuubaa mi ngi ci xurwee sunna nekk ci xurwale loolu njuumte la sëriñ Touba fi mu tegoon alquran foo xawa a mel noonu la teg sunna ñu bàyyi xel na Serigne Touba doonul koo xam ne sunna daa nekk fële moom mu nekk fële ñaara li koy waral mooy réere sunna mooy lan wala réere Serigne Touba mooy lan Serigne Touba wàccuwaay bi mu tegoon jëfoon alquran ak sunna wàccuwaay bu rëy la boo xam ne néewaa nañu gis ko ci nit mu jox ko wàccuwaay boobu loolu daanaka ñëpp xam nañ ko ku dégg li ñuy wax danga ko xam insha allah ba ci njëkk mooy ne dafa jàppoon ñoom ñaar alquran ak sunna mooy ñooy buum gi nga xam ne ci li nit ki mën a jaare mën a mën a ngoy ba mucc ci ak texeedi mucc ci ak réer mucc ci mbugalum alaxira mucc ci jafe-jafey àdduna loolu moo tax mu jàppe ne moom ñoom ñaar daal ku ci jàppul rek kooku alku nga kon wàccuwaay bu rëy boobu mënut a weesu wàccuwaay te loolu jëf na ko ñu gis ko mu wax ku ñu dégg mu bind fi bàyyi fi ci ay abyaat yoo xam ne ku déggoon ci ku duggoon ci jëm ko détaillé sax fi ngay fanaan waaye mënut a ñàkk ñu tudd ci dara ndax lu ñuy seede ci moom la ci gën a dëggu mooy ñu dellu ci ay mbindam bokk na ca lam ne zahara li an i'tisaman bil kitab wa bi xadiisil Mustafa huwa sawaab mooy biir na ma naññi leer na ma nañ ne mooy alquran ak sunna mooy ak njub mooy ak njub maana daalika mooy ku muy ci ñoom ñaar nekkoo ci ak njub yaa ngi ci ak réer mu wax ba tey ne alquran ak sunna ñoom ñaar ñooy yoon wi nga xam ne ku ci jaar mucc mucc ci texee de wa huwa alhuda ci alquran doon na booba وهو الهدى والصراط المستقيم لنا فكل من عافه لاaq shaqawaati ne moom de mooy njub gi alquran mooy njub gi mooy yoon wu jub bi ñeel ñun boog ñun de noonu lañu ko jàppe te it loolu mooy jàppin wér bi alquran nee na inna hada alqurana yahdi lillati hiya aqwam alquran jii de mooy li nga xam ne mooy wane yoon wu jub bi nga xam ne weneen yoon woo jàpp ne jub na boo jàppoon ci alquran ca yoon woowu doon wu juuyal ak alquran wan la yoon wu gën a jub woowa lépp loo jàpp ne lu baax la ca loola juuyal ak boo jàppoo ci alquran alquran wan la lu gën loola moo tax ma ne wa huwa alhuda wa siraatul mustaqimu lana fa kullu man aafahu laqa laqa shaqawaati képp koo xam ne danga safaanoog loola kooka sikk amut ci ne ñitug texee di la naxusubillah waxaat ba tey moom Serigne Touba ci ne xam-xam bi day bari nañ lool waaye ba ca gën day ba ca gën ginnaaw bu tawxiid jàllee cib jullit mooy alquranul karim moo ca gën ak sunna sunna ñëw ci deuxième position ginnaaw bu alquran ñëwee nee na ci masalikul jinaan nga xam ne ci téere la koy def yoo xam ne daanaka ku xam dara ci moom faawu loola danga ko xam boo ko xamee war ci yow nga fas ko loolu moo tax njàng la moo xam ne day bëgg ñu xam ko waaye ba noppi tamit fas ko jëfe ko ci niveau bu kawe boo xam ne xëy na dañ naan ñu bari seen àllu du fa àgg waaye ci niveau bu suufi la koy teg boo xam ne bu gone gi ne bëri rek di jàng xam-xam taseeg loola moo xam ne que Sëriñ Tuubaa fii la nekkoon fii la bëgg ko ko fi nekke moo tax wax na ci Masaalikul Jinaan ne wa afdalul ulumi bil itlaaqi tawxidu rabbina ala ittifaaqi wa ba'dahu tafsiru lil qur'ani summa alxadiisu qaalahu daymaani li gën ci xam-xam yi ginnaaw bu tawxiid jàllee mooy xam-xam bu lay jàngal alquran tafsir bi lay leeral alquran maxnaa ya mooy lan ndax ab ab risaala la ab leetar boo xam borom subhanahu wa ta'ala moo ñu ko envoyé kon faaw ñu jàng leetar bi pour ñu jàng leetar nag faaw ñu am ay jumtukaay yoo xam ci la mën a jàngee leetar boobu noonu. daan ne bu lool jàllee la ci gën mooy xadis xadis yu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam moo ci gënaat nga moom nee na moo gën sunna topp ca xaalifu daymaan yi daymaan yi moom loolu la wax naar gànnaar booba duñ ne nag Sëñ Tuubaa wax ko waaye benn naar ganaar moo ko wax si mu ci na ko xam Sëñ Tuubaa da ngay xam ne mën manhajam ci jàngale mooy ne borom xam bu mu day fekk loola loolu mu ko indil moo doon loo xam lu mu gërëm la waaye doonu nday indi borom xam waxi borom xam-xam loolu doon ba noppi doon loo xam ne moom daa wuuteeg daa wuuteeg moom la jàpp déedéet wala boo lool bu amee bokk da ciy taaliq moom wax ci moom gisinam ci loolu ba tey mu jàppe jàng alquranul karim ne moom day mboolem lu ñuy tudd yàlla di def ak werdu jàng alquran moo la gën bu ànd ak seetantal wa afdalu zikri kitaabullahi maa tadabburi wal intibaahi di gën ci tudd yàlla mooy tere borom subhanahu wa ta'ala bu ànd ak seetantal wa kadaalika ba tey bokk lay jëmmal loolu ci aw dundinam nga xam ne ñi ko seere bari bari koo xam ne àgg na ci li mu tawaatur mën nañ ne ndax daanaka mag ñépp ko nettali te mooy Serigne Touba daawul nangoo dara dara ci ay loxoom lu dul alquran loolu yaakaar naa ñépp ko xam loolu day tegtale fam ko tegoon doonal koo xam ne ba tey ñi nga xam ne dañuy ahlul quran ñooñ alquran man alquran daane leen teral teral goo xam ne foo ko tagg ci kawe jéggi na ko loole bind na ko ba tàyyi jëf ko ba tàyyi euh, amoon na benn yoon boo xam ne comme niñ daa def sëñ bi nga xam ne ñu bari ci mag ñi seen doom bu masaa man alquran dañ koy indi sëñ bi ne ko moom day téere bi yàlla bi wattu na ko noppi na ca la ca des nag ñu bëgg Sëriñ Tuubaa defal ko ci seen doom jooju def ko ci seen doom jooju am jamono boo xam ne kër Sëriñ Tuubaa yi boobu ma nga gone ya fa nekk ñu indi leen fi ñu mën alquran bari nañ bari goo xam ne lim ba bari na jéggi na dayo ca it diir boobu ñaare buñ ko buñ mësaane xale yooyu sëñ bi dañ dañuy am ci eh, kër gi ay fan ab jamono mu sëgloon a jàllale ca daara ja waaye xamoo ndaw la man alquran rek ak ñi leen sëñ bi fonke ñu doon ndaw yoo xam ne seen yar ñëwagut ñu nekk ci biir kër gi di lëj li rek fu ne ñu dugg fa kër jigéen ñi fu ne ñu def fa ay xale lañ bis nag waa kër gi jàmbat ko jàmbat lool lool ba àggee njàmbali sëñ bi biñ ko waxee sëriñ bi mu daal di joxe ab dël ne nañ ci daje waxtu sàng bi nañ ko daje ñu xaaj nit ñi ñetti xaaj waaye kër gi teg ni nekk ni gone yi nekk ne nit ñi gis nekk fale sëñ bi ñëw ba seen digg moom mu toog fi wax ca kaw niñ ko melale ne bu daa wax day mel ne dañuy takk ay rajo moo wax ca kaw ne bis naka tey nangootuma kenn ma wax sikkul ndaw loo xam ne dafa dafa man alquran bis naka tey nangootuma kenn ñëw ci man di ma wax sikkul ndaw loo xam daf man alquran wax ko ba muy ñetti yoon daana jug leen nga xam ne moom wàccaay boobu la ci waroon jàpp na gone yi daal sega man nañu alquran ci am nguñ bàkkaar moom ay bóor yuy dox ci kaw suuf lañ luñ bëgg dañ ko war a am kenn wër wërtaleen kenn wër wër leen turbale ci dara nga xam ne day mel ne gone yi boobu nag dañu gën a yokk gën a xiirtalu parce que léegi ñoom yëg nañ léegi fi leen sëñ noonu la daa dundee ak alquran noonu la daa dundee ak ñi nga xam ne ahlul quran lañ wa kadalik ba tey mag ñi seere nañu su su mosaa wax ne sama waa nañ ma leen joxal nàngam wala demal sama waa nga wax leen nàngam ñem tey jublu du ne mooy doomi bopp ya donte ñooñ ci ahlul quran bokk ndax ñu mën a alquran yi comme ñëpp waaye yiñ ci jul mooy ñu gën a matal loola te mooy ñoo xam ne rek ña nga ca alquran ja mën nañu alquran nekk ca tool ba alquran ba loolu wàccuwaay bu rëy la boo xam ne taarix taarix tasdiil na ko ci dundu Serigne Touba euh, mos naa wax benn wax ju rëy ci ne man day ndaw la man alquran ndaw la man alquran xaw ma sikkam ku ko xam tamit nag boo ma ko wax bëgg ma koo xam loolu noonu lépp ngir du caa ngir jëmmi ndaw ndaw la la waaye la nekk ca moom tamit alxuraan ja loola ci boppam la màggal màggal loolu la ci bopp la jox daye bu toll noonu moo tax mu waxoon ne man day sama samay magasin du dara lu dul alquran sama daraje ji ma am nga xam ne bu mu doon puukaree ci lay puukaree du dara lu dul alquran sama hizza sama tedd nga jimaam du dara lu may alquranul karim qiraatuha kanzi wa jaahi wa hizzati uniltu biha kawni lada llahi da sidqi jàng alquran nee na mooy sama kom mooy sama nab mooy sama daraja mooy sama tedd nga ci laa amee ba ci borom subhanahu wa doon jaam boo xam ne boromu dëgg laa kon la waxaat ba ñaan gu day waar ñaan gu am solo goo xam ne képp ku ko dégg war war naa tax nga gën a bàyyi xel alquran ndax nee woon na day ijaal bi jaahil muntaqa xayaati riayata alqurani dil ayaati yow sama borom subhanahu maa ngi lay ñaan sama dundi gépp maa ngi lay ko ñaan ci dar yonent bi sallallahu alayhi wasallam sama dundi gépp nga def ma may koo xam ne ku wattu alquran la kuy wattu alquran la di ko toppatoo di ko sàmm loolu ñaan gu rëy la goo xam ne la ko waral mooy dafa xam fi alquran nekk cam teg ko fa noonu ba tey kazaalika noonu mel ba tey noonu la daa digal nit ñi noonu la daa jëflante ak nit ñi ci alquran ak sunna ci jàng gaag jëfe gaag lépp bayit wi ñu bare ko mokkal kullu kullu muridin bi yeluz fal yudim tilaawatan li xayri zikrin qadru sim bépp murid boo xam ne ci man la aju na ngay saxal jàng alquran alkarim loolu moo tax ci wirul maxuus ba ba nga xam ne moom la jote ci boro ci borom subhanahu wa taala mu jaar yonente bi sallallahu alayhi wasallam bokk na ci sart ya mooy nga am ab lim booy jàng ci alquranul karim bis bu set yooyu nag fu mu ko waxee alquran rek doonte waxu ko saraxatan xamal ne sunna ma nga ci biir loolu moo tax al alquran daf koy wax jaar ko yéndu sallallahu alayhi wasallam naan quraanu ahmada baat boobu am na lu muy wund quraan ahmad maanaam alquran bi nga xam ne dafa jaar ci yéndu sallallahu alayhi mais nga xam ne moo ñu ko jottali ñu war koo jëfe na ko sallallahu daa jëfe war koo teg fa ko sallallahu alayhi wasallam daa teg wax yéndu sallallahu alayhi wasallam jooju ba tey ak i nga xam ne moo daa leen alquran mooy wàccuwaay ba nga xam ne fa lañ war a teg alquran lañ ko war a teg loolu moo tax lu ci bare bari ñoom ñaar da leen lëkkale alquran ak sunna xabatu rabbi war rasula wal kitaab mustaxniyan xanil xisaabi bis sawaab foofu lëkkale na ñaar yëpp lama denc daal nëbbu ko mooy alquran ak sunna ndax ak yonent bi sallallahu alayhi wasallam ak sunna alquran bu ñu waxee day mel ne moo fi wutu yàlla ci ñun waaye sunna ba tey day mel ne boo ko buñ ko waxe mooy lu wuutu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci ñun. loolu moo na ci borom xam ne. dañ laa wax ne téere sàngam sunanu abi daawud ku ko yor sa néeg fa ka annama fihi nabiyun nabiyan day mel sa néeg bu ab yonent moo fa nekk buy wax ñeneen di ko wax ci suna sunanu tirmidi loolu ngir ne sunna yi ci boppam day mel ab yonent la boo xam ne moo fi nekk di wax ak yow ndax wax yonent yi rek lañ fa lañ fa marqué Sëriñ Tuubaa ba tey loolu moo wax ci alquran rek la wax ci sunna kon moom sax ba mu ne bërët la waxoon mooy ne yeesal sunna moom a tax a jóg wax na ko ci bay ju bari lim soo nawitu may jëdd sunnatul gharra wa sunnatu insha rabbi ubayyinu bari na naam bokk na ba tey kadalika ci wàccuwaay bi mu leen joxoon mooy ne ndigal bu jub ak tere gu jub ak digle wala boog dël wala tëkkoo bu jub yooyu yëpp leen ya ci am njariñ maa ngi ci alquran bu fekkee ne man ni muy dégg bay du noonu la amrun wa nahyun wa waadun wal waid maan qad usbitat fii irshaadan li xayraati nee na yi ak tere yi ak ak yi ak ak yi yooyu yëpp saxal nañ ci alquran ngir mën a loo xam luy junju luy luy luy jubal nit ki la jëm ko yóbbu ko ci yoon yi nga xam ne moo gën a jub maanaam dalika mooy njigéen leen loo gis rek la nekk ci alquran moo gën a jub dëgg rek ay aaya boobu ñu waxoon yahdi lillati hiya aqwam wax ne ba tey ku jeng walif alquran kooko yow maanaa torax nga torax nga ay daa am ay ay caay-caay yu nekk ci yow yoo xam ne moo tax loola jëf jooju nga man nga man ko wa man yamil an fil awqaati munhazilan fa innahu saddahu kusru razilaati la la waxoon tam leen résila nag ak caay-caay ak ak rëy nangam nangam ba lim ci juróom-ñaari juróom-ñaari jikko yu bon ne yooyu mooy tax nit ki ci boppam doon koo xam ne ku bedd ko lif alquran lay doon waaye bu jikko nekk nekkutoon ci moom kon dana ko jël mën dana ko kon dana ko jël def ko mooy ak imaamam boo xam ne ci moom lay roy moo tax ma ne wa sabaxoha bi bi taksir ibtidaati gisoo nee juróom ñaaree jikk yu bon yooyu nga xam ne mooy dëdlu nit ñi alquran mooy maanaam bidaa bidaa yu bari loolu ba tey li ma leen junj sànq mi ngi ci ci ne wax alquran rek sunna ma ngi ci biir ndax lay tax nit ki wan ginnaaw alquran mooy ne dafa jéggut sunna wala dafa jëfewut sunna ba tax mu bari ay bidaa yoo xam ne daf ko fent ci diine naam loolu ay ay melo la yu kaw yoo xam ne def ko joxoon alquranul karim bari na loolu rek lañ ci tënk ñu jàll ci beneen point balaa xëy na tomb boobu jël seen waxtaan ndax géej la beneen tombaat bu am solo mooy ne Sëriñ Tuubaa naka la dunde woon ci alquran ak sunna naka la nekkoon ci kebar alquran ak sunna daa ko dund loolu boo boo koy wax fi nga jëkk a tàmbalee mooy tawxiidub alquran ak taw tawxiidub sunna nako naka la ko Sëriñ Tuubaa jële woon naka la ko naka la ko daa dunde te loolu ku jàng ku jàng taarixam jàng siiraam da nga am yaqiin ci ne dunam googu dafa feese woon dell dell dell ak tawxiid boobu ak alquran ak sunna waaye ci tawxiid boobu nga xam ne moom la alquran ak sunna jàngale loolu moo tax euh, mu waxoon ne sallamta aqdi wa maqaali wa alfiaal wa xuluqi yow sama borom subhanahu wa ta'ala yow day sama taw tawxiid sellal nga ko def nga ko muy bu mucc sama jëf sellal nga ko def nga ko muy bu mucc samay wax sellal nga ko def ko muy bu mucc samay jikko sellal nga ko def ko muy bu mucc ndax li nga bëgg ci tawxiid ak jëflanteeg yow ak jëflanteeg mbindeef yi te mooy la nga jàng ci alxuraan ak na mañ ci loolu laa nekk am ci yaqin lool nag doon mooy ku ci sikki sàkk dama ci am yaqin lastu ashukku fi llahi wa rasul fi lkitaabi ataani xay rasul wala ataani xay moom ba tey leeral na moom sëñ Tuubaa ci ne tawxid boobu nga xam ne day moom laa jëlee ci alquran ak sunna mooy bi nga xam ne ci laa gagné samay noon victoire bi mu am ci samay noon ci tawxid boobu ci laa ko amee hazama jumlatal ida tawxidi fi xidmati almushafaai alwaxidi sama tawxiid day esegal na mboolem noonu yi ma daa xeexal ci liggéeyal yonent bi sallallahu alayhi wasallam boo demee ci xasiir xaalu li yerkan kooku ba tey kadalika da fay fekk lu doy sëkk sëkk sëkk ci tawxiid boobu nga xam ne moom la feese woon doon euh, boo xam ne bu fees dell la ci doyloo borom subhanahu wa ta'ala di wakiil lu ci moom euh, baña bàyyi xel buru àddina yi wala di leen a jaamu wala di soxlaal kenn koo xam ne du borom subhanahu wa ta'ala euh, am na kenn ku mës ñëw ci moom moom Serigne Touba koo xam ne nee nañ ci beneen yoon la bokk bokkutoon ci tariqa al muridiyya bi mu ñëwee nag man day damay jaamu sama borom subhanahu wa ta'ala waaye nag xaw ma ba xam jaamu yàlla dana ko nangu wala déet sëñ bi ne ko noo jaamoo sa mu ne ko gëm naa ko de. gëm goo xam ne duma ko bokkaal dara Muhammad sallallahu alayhi wa ba tey nangul naa ko bu baax lam jëlee ci yàlla mu ne foofu day ñoo fi ànd man du noon laa mel waa ji da yàlla daal ne ko bu dee julli tamit nag danaa julli julli gu jot danaa laab na ma war a laabe julli ba tey julli gu dal goo xam ne nañ ma ko jàngale ma jàpp ne julli ga na lay baaxee noonu laa koy def sëñ Tuubaa ne ko foofu dem foofu dem ñoo fa ànd la mu ne ko bu loolu jàllee weeru koor noonu lay jëflanteeg moom saa yu weer saa yu ñëw weeru feeñ na dana ànd ak yéene koor ga ba mu jeex woor goo xam ne dama cey bàyyi sama borom subhaanahu wa xel bu baax a baax a baax lam cay bëgg laaj cay def lam cay tere laa cay moytu sëñ bi ne foofu dem ñoo fa ànd de waa ji ne ko bu loolu jàllee te asaka saa yoo xam ne bay naa ba mbay ma àgg lañ ca war a génnee danaa ko génnee ci anam goo xam ne tamit wax dëgg yàlla danaa ca moytu lool ma da ca njistan sëñ bi nag foofu dem ñu mu ne comme aj Màkka tamit day maa ngi yéene lool saa yu ma yàlla borom subhanahu wa ta'ala mayee alal joo xam ne mën naa ca aji alal joo xam ne mën naa ca danaa ko def danaa dem Makkatul Mukarrama aj néeg borom subhanahu wa ta'ala sëñ bi ne ko foofu dem ñoo fi ànd ba ñëwee nag ci waa ñëwee moom ci al iman bil qadar gëm dogal bi waajooju ne ko wala sëñ boobu ne ko dogal borom subhanahu wa ta'ala tamit day lu yàlla dogal danaa góorgóorlu ba muñ ko sëñ bi de taxawal foofu moom ànduñ fi man lu yàlla borom subhanahu wa ta'ala damay neex loolu mooy gëm dogal bi dëgg dëgg dëgg tabax itam foofu laa gon nga xam ne lu yàlla digal lu yàlla dogal rek loolu daf koy neex ndax muñ mën ngaa muñ loo xam ne da koo ko muñ waaye gërëmoo ko neexu la sëñ bi nag moom nekkutoon foofu moom euh, kon tawxiid boobu la amoon doonoon ba tey koo xam ne alquran kese nee na la ma laa defoon wéttal ndax li ma soxla lépp ma nga ca nee na ba tey alquran ci laa jaamoo yàlla ci la jamo yàlla raditu bil qur'ani unsan wa dalil a'buduhu jalla bihi ila rahil kon alquran jooju ci la daa jaamu yàlla maanaam mooy ne jaamu yàlla gi alquran soxla sunna soxla ko foofit it la nekkoon ndax jàngoon na sànq ñu wax bayit woowu summa kitaabatu wa wa huda lii wa rahmatun wa nuurun ubbida lii wa rahmatun wa nuurun ubbida wala bu jàll doon bokk bay woo sëñ bi nee na ci alquran day mooy sama imaam bi may roy mooy sama njub mooy sama yërmale mooy sama leer gi nga xam ne moo may ñiital yoon wi ma war a jaar waxaan ne hudaaya quranu baqin la sharika lahu wa huwa alkarimu alladi xallada alkarama alquranul karim ñi nga xam ne moom la yàlla wàcce mooy sama njub gi nga xam ne ci lay mooy mooy li nga xam ne sama borom subhanahu wa ta'ala ci la ma defale tedd nga ju sax taxawaay boobu kon lay roji alquran mooy daf ko doyloo woon raditu bil quran unsan wa dalil doy na ma sëkk dalil alquran doy na ma sëkk dalil doy na ma sëkk wéttal foofu la nekkoon moom alquran la doyloo ak sunna sa leeral nuroog rek la Omar bin Xattaab waxoon ba fi sallallahu alayhi wasallam di waaji jóge ne andi leen ma bindal leen ab leetar boo xam ne téere boo xam ne sama bot sama sama ginnaaw ci ngeen jàpp Omar ibn Khattab ne ko alquran jii fi nekk doy nañu sëkk foofa wàccuwaay boobu Omar ibn nekkoon foofu la Cheikhul Xadim nekkoon ci alquranul karim wàll yi ci des tamit nag kadalika Serigne Touba ci jaamu yàllaam ya noonu la meloon bu taw fi jàllee jaamu yàlla noonu la meloon goo xam ne da koy teg ce na alquran ak sunna bëggee noonu la daa jullee noonu la daa woore noonu la daa asake noonu la daa jëflante ak nit ñëpp ndax da dafa waxoon ne alquran yàlla daf ko wàcce ngir ñu jëfe ko fa innahu subhanahu ma anzala illa li taamala bihi fastaamila loolu moo tax dundoon dundam feetoon dell ci jaam yàlla goo xam ne day dëppook alquran ak sunna loolu moo tax am na menn mag moo xam ne euh, bam ne ci rib njaarim dafa soog a wàcce nga xam ne boobu lay soog gis sëñ bi euh, la njëkk a yéem mooy ja barik jaamu yàlla yi ab jaamukat yàlla bu mag la woon loolu kenn umpaliwu ko euh, di wóor guddi di wóor bëccëg di taxaw guddi yi moo tax mag moom nee woon na yaqumu layaali raaki'an ba'da sawmihi yusalli imaaman bil malafil masajidi jaamu ko borom subhanahu wa ta'ala woon la boo xam ne guddi yëpp la daa taxaw di woor bëccëg yëpp di julli ci jàkka tamit nag di julli jàkka yi doon imaam doon jëmm joo xam ne béréb bu mës a romb dana fi wéetal borom subhanahu wa ta'ala jaamu ko fa ndax moom suuf si da ci daa xemmeeme jaamu borom subhanahu wa ta'ala moo tax néegam yépp jàkkala woon nam ko ñaane woon ca xasiidaam googa waccaxal bu yuuti kullahu masajida yaa naafiyan man la yakunu sajida doonoon ko bari ku bari woon lool ba tey lu muy ñaan boroom subhanahu wa ta'ala loolu ci jàmm yàlla la ndax yónni ne woon na ñaan mooy genn wàllu wala boog asafar la ñaan jaamu yàlla la du'a ibada doonoon koo xam ne ba tey ci na muy jëflante ak nit ñi jikko ya gën a tedd alquran ak sunna jàngale ko jikko yooyu ci la nekkoon ndax dadaa jàngal nit ñi di leen teg ci yoon di jubban seeni jàdd-jàdd waaye di leen xettali ci ak bokkaale ak jaamu ku dul yàlla ak jublu ku dul yàlla yooyu nga xam ne day tax ñu alkoo ca naas loolu li doonoon kon mbiram dëgg-dëgg mooy xettali nit ñi ci mbugalum sawara loolu moo war a coono bi mu daj bépp mu daj ko loolu jàmm yàlla la jëflanteeg nit ñi jëflante bu rafet la loolu moo tax ba tey ku bari woon yërmande ci nit ñi la ku bari woon yërmande ci nit ñi la ma bàyyi xel lii may wax lépp tamit nag maanaam génn alxuraan ak sunna parce que yëpp alxuraan ak sunna daf ko jàngale kon bu ma nee nii la meloon loola ma ngi ci alxuraan ak sunna thème bi day mel ba tey génn ma ko ku amoon yërmande ci nit ñi la nga xam ne coono bi daj lépp ginnaaw ndigal borom subhanahu wa ta'ala la ko ko yóbbe mooy bëgg nit ñëpp nekk ci jàmm adduna ak àllaaxira doon koo xam sax day défense nit ñi di doon seen avocat boo jàngee Matlabul Fawzayni wala nga ne ci Matlabul Shifa loolu dana leer nga xam ne day jàkkaarloog borom subhanahu wa ta'ala ne ko kat dama bëgg rikk rek nit ñi nga jëflante ak ñoom ci sa yërmande ca may jëflante ñoom ci sa màndu dëgg la dañu lay mooy lañ ñu bari loolu lu lay tooñ lañ waaye nag nga bàyyi xel nga astaxfirullah sa ci bàyyi xel gi waaye ñoom day say jaam rek la ñoo ne bokkaale ñu la dara di layal nit ñi di defaat nit ñi la gën a te ci loolu wane ko cam doy sëkk tegtal bayitam wu si woowa nga xam ne sax ñaani lu ci nit waaye mbindeef yépp la ci ñaanal irham jami'al wara irham jamil wara yaa haydin raraa kooku bayit la woo xam ne fees na dell dell ci tegtale yërmande ji nga xam ne moom la Serigne ba ëmbaloon jaam yàlla yi kon moom boo ma ko doon tënk moom ci wàllu jaam yàlla am day mel ni jëmmal yoo xam daa fees del del ak jaamu yàlla ba bu ko bëggoon yokk du ko man sànq maa ngi ko wax mel ni ci li ma yéemu Seexul Xadim ni mu baree ak jaam yàlla ak waxtum yépp ni ko feese may fàttali ko waxi Ahmad bin Hanbal radiyallahu anhu muy wax ci sëriñam boobu Waki ibn al-Jarrah di wax ne Waki day nit la woon koo xam ne bu ne ko woon suba ngay faatu teewul la muy jëf ci lu baax mënu ko yokk ndax mboolem waxtum yépp fees na ci jaam yàlla koo xam ne maanaam day woor di taxaw guddi di jàng alquran di jàngale xam-xam di jëflan nit ma raf ila axira nga xam ne maanaam waxtu bi maanaam mënu caa def geneen jaam yàlla goo xam ne nekku ci woon Cheikhul Xadim foofu la ne woon jëflante bi ak nit ñi tamit jëflante bi ak nit ñi tamit euh, mbindam ak mbindam jàngale na ci loo xam ne kawe na njort kawe na ci keneen ndax ku leen yërëmoon la doonoon kuy muñal ñépp moo tax mu wax ne fa kullu man shatamani aw laama fa hablahu tawbata wa istislaama loolu mooy lewet bëggut kenn yàlla mbugal ko yow sama borom subhanahu wa maa ngi la ñaan képp ko ma ŋàññ wala mu yedd ma rek maa ngi lay ñaan nga tawfiqal ko mu tuub waaye bu ko mbugal ba noppi doonoon ku diis lool ci wàllu borom subhanahu wa ta'ala ni ko waykat ba waxe woon ne eh, lewet ba ne domm wala boog woyof ba ne tooy gis gann ci wet lewet ba ne doom sof-sopp ak boroomam moom noonu la meloon nga xam ne loolu mooy jikkoy alquran daa woyof lool ci nit ñi ca doon ko diis ca boroom subhanahu wa ta'ala lewet lool ci ñoom cay boroom subhanahu wa ta'ala safoo ko lool doon koo xam ne ak muñam tamit foo ko takk weesu na ko mbirum tabe nag moom boo ci duggee day mel ne génneen géej la moom yooyu yépp jikkoy alquran la jikkoy sunna la moo tax eh, ca mbirum tabe googa mag ñépp seere nañ ci ne loo ko mosoon a jox foofa tegal foofu la lay wax te it nag balaa jóg man lépp jeex lépp mu joxe benn dërëm bu daa teg ci loxoom amutoon ngir dëddugum dëddoon àdduna benn naar waxoon na ko ne amwaalu madar tafarraqat al amwaal anka sadar madar banaanuka laa tubqi wa kaffuka laa tadar alal ji daal nii lay rombe rek nii lay romb dem waaye sa sa tenk amul benn benn loo xam ne da ciy tag ci euh, alal doonoon ba tey koo xam ne ku ñemeewaloon boppam nit ñi la loolu ku jàng sunna bu ko Sëriñ Tuubaa melawoo du la jaaxal moo tax léeg-léeg mu daa def mu daa aba lenn kapso ak mag ñi doonte du doon loo xam ne lu jéggi da lay doon waaye léeg-léeg mu def ko rawatin ci ñi ay doomi bàjjam bàjjanam yi euh, benn euh, waaye mos ñëw koo xam ne euh, ca mbokki naar gànnaar yi la bi mu ñëw nuyu sëñ Tuubaa moom ci ñaari loxoom ne ko man day ab saani ala maay saani atu ahli beddi maay liggéeykatu waa beddi waaye baat bi xam ngeen def ko jigéenal saaniatu ahli beddi sëñ bi ca kaf ja ak lewet ga ak ñeme la boppam nit ñi ne ko subhaanallah saaniatun wa tusaafihiini jigéen ba noppi ñëw di saafante ak man loolu jëflante bu rafet la ak lewet la ak ñemel boppam nit ñi la waaye nag ku ko mosaa gis tamit doo ko mën a muñ ngir jëflante boobu nga xam ne da nga am xëy ba ci moom da nga ko weg doo ko yàpp waaye nag dana neex ci yow neex goo xam ne boo fi jógee tamit doo ko mën a mu ñaan nag faaw nga ñëwaataat doonal ba tey koo xam ne ku bari loo njariñ nit ñi la nit ñi da leen daa jariñ la mu man ci alal yépp ci anam yépp la daa jariñ nit ñi euh, loolu moo tax euh, baaba wulu Cheikh Sidiya ca xasidam gu siiw ga ne yow de nit nga koo xam ne kuy xaaraan bu ñëwee fa mu dëkkoon dana ko fàtte sikkar lay des tansal xofaatu bi birrikum awtaanaha xata tara maxnaakum wa maxnaaha te ci ne shahida tawaifu ajmacuuna bi kawnihi barran kariman qaanitan awaaha kuréel yépp mboolem yépp seede nañ kat ci ne jëm një jëmm nga joo xam ne luy tedd nga mbaa ak mbaax mbaa ak jaamu yàlla mi ngi ci yow jëmm nga goo joo xam ne ba tey luy ñëri njëriñu nit ñi ma nga ci yow moo tax ma mi ma njara nafal anami faridatan fi dahrihi wa zakirina allaha wa zakirina allaha noonu la seen tuwaa meleen kon ci jëfe alquran ak sunna ci jikko je ci ne kuy jëriñ nit ñi la ndax alquran ak sunna loolu rek la bëgg ci ñun mooy nit ñi ci boppam njaboot yàlla lañ boroom subhanahu wa ta'ala ci gën a mari ka ci gën jariñ nit ñi nag moom la ci boroom subhanahu wa ta'ala gën a bëgg loolu moo tax ba muy nekk murtani ca xumaag am na dex gu gu mag foofa gu nekkoon ci dëkk bu ñu tudd irkis soriwu ko nga xam ne mboolem tund woo wépp lu aju ci ndox foofu lañ ko daa jële ji kon ndox ma lu leen amaloon njariñ loo xam ne mënuñ koo muñ waaye naar dañ daal lëkkale diggante ak moom di mu xaaran ak njariñu ndox mi ak njariñu Sëriñ Tuubaa lu ëpp doole ci ñoom ndax ni la njariñ di ndox mi di jariñ xam ne mënuñ koo muñ benn bis mu ëpp doole wala ni leen Sëriñ Sëriñ di jariñ moo leen ëpp doole ba benn am ko ci wax ne euh, bi ginnaaw bi mu leen lëkkalee yéen ñaar bokk leen ndax moom day dëgg la bari na njariñ waaye njariñam gën ngaa bari mooy ndox yow ne sa njariñ gën ngaa néew mooy xaalis xaalis mi nga xam ne mën nga cee jënd ndox far كأنك والركيز هنا سواء فلا يدرى لأيكما الورود فأكثر فيضه إن فاض ماء وأنت أقل فيضتك النقود noonu la melan kon ci jëriñ nit ñi kon daal doon jëmm joo xam ne moom Serigne Touba ci tënk mooy ne mboolem dañuy jaamu yàlla ci taw wéetal borom subhanahu wa ta'ala bi alquran ak sunna jàngale wala jaamu ko ci bëri ay julli ak woor wala jëflante ak nit ñi ci jëflante bu rafet ca lewet ga ca jikko ju rafet ja ca muñ ga boo ko xoolee ci dunub Sëriñ Tuubaa da nga ko di fekk loolu ba tey kadalika euh, géej la goo xam ne boo ko toppoon du jeex waaye Sëriñ Tuubaa tamit noonu la daa yare ci beneen tomb nii mu meloon nii ci jëfe alxuraan ak sunna nga xam ne ci la tawxiidam ci loolu la ko dàggi jëfam ci la ko daa teg ab jëflanteem na ko alxuraan ak sunna bëggee noon la ko daa defee loolu mu la defoon ci mag ñi mag mag ñi ko daroon bal sax lu gën a yéem loolu mooy ne mag ñi ci bopp am na ñoo xam ne la leen dugal ci sëñ bi ci boppam dañoo jël seen nattukaay natt ba àggal gis ne kat kii day la alxuraan bëgg ma nga ca la sunna bëgg ma nga ca gis ne daal fii salaa salaam nekkoon taxaw bi mu taxoon moom la taxaw am na ci mag moo xam ne ba muy jaayanteeg sëñ bi def xasida ak mubaayaa ca waxoon ne euh, man bis ne ko tey dama soppi sama jubluwaay jëme ko ci jubluwaay fa nit ñi bëgg fa fa nit ñu baax ñi jëm foofu laa jëm saraftu himmati li himmati rijaal wa himmatu rijaali waccu zil jalaal loole ko koy waxoon am na lu mu bëgg tey soppi naa sama yitte jëme ko fa nit ñi baax fa jëmale seen yitte foofu nag ba mu àgg ci ba mu ba mu continué ca xasida ba dem na ba àgg ci naan wa baada ma aaba ila albaaqi alqadim xalafahu fina xabibuhu alxadim fekk boobu wax na ci borom subhanahu wa dara wax ci yonent sallallahu alayhi dara waaye nee nag ba ginnaaw ba nga xam sallallahu alayhi wa sallam jóge na fi de ci ñun Serigne Touba moo ñëw wóotu ko ci ñun dane wa amila alxadimu billadi amil bihi nabiyu almustafa xayru rusul sëñ Tuubaa bi mu wuutee yonente bi sallallahu alayhi ci ñun dañoo xool sëñ bi ñu gis na sallallahu daa def te mooy li sunna jàngale mu teg ca tànkam ah loolu nag bi mu amee Sëriñ Tuubaa woote man ci laa wuyu daane summa ajabtu wa ajaba xayri xaqan alayhi lil ilahi shukri kon bari nañ ñoo xam ne ci mag ñi seen nattukaay lañ jël avant ñuy ànd ak sëñ bi peese ko ba gis nekkat maanaa fa yoon wu yoon wu jubbu dëgg-dëgg fa la sëñ bi nekk te mooy alquran ak sunna ci la leen jaarale ñu soog a wuyu loolu noonu fees na delli ci ay mbindam boo xam ne bàyyi na ko sax ginnaaw bi ndax xëy na ñam daa yar moom bu bindutoon timit ñu mën caa jariñu ndax ñu ngi day dégg di gis waaye da koy bind bàyyi fi téere yi gone yi njëkk jàng loolu dañu ko ca digal boo demee ci masaliku jinaan wala tasawur subaan wala yu demee noonu te yëpp loolu lay feesa alquran ak sunna muntahijan mazhab ahli sunna maa jamaati wa maa jamaati wa tilka aljunna loolu nga tey gis wal yaqtadi alaabidu bilmuttabiin li sunnati almuxtaari ahmad al amin yéen ñiy jaamu yàlla na ngeen jaamu yàlla ci sunna su yonente bi sallallahu wa sallam waxaan ne képp koo xam da nga bëgg a àgg ci borom subhanahu wa ta'ala na nga mooy sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa sallam man talaba al wusula lil jalili falya'tasim bi sunnati yi képp koo xam ne da ngaa bëgg a àgg ca sa borom subhanahu wa nanga na mooy ci sunna si yonente bi sallallahu alayhi wa ñooñ ñam koy waxal nit lañ ñoo xam ne dañuy góorgóorlu doon ñoo xam ne dañuy jub ngir jëga ngir jëm ca borom subhanahu wa ta'ala ndax ñoom dañu loolu lañ bëgg àgg ci yàlla subhanahu lañ bëgg mu ne nag bu ngeen dee nag na ngeen xam yoon wa ci mooy ngeen mooy sunna si yonent bi sallallahu alayhi wa sallam la ma tax bayit ba jàlloon mu a zahara li anna i'tisaaman bil kitaab wa bi hadiisil Mustafa huwa sawaab moo tax mu ne woon ab sëriñ tamit boo koy am na nga am sëriñ waaye la ngay am sëriñ ba nga am mooy koo xam ne yoon wu jub kocc bi nga xam ne moom la alquran rëdd sunna joxañ ko ca la jaar na nga topp sëriñ boobi demee noonu moo tax ba ne falyaxtasim bi sunnati rasuli lam ca tegoon mooy bi an yulaazima mutian la yamiil fi zahirin wa batin an sabil yaquuduhu bil ilmi wal ibada kama yurabbihi bi tarki al aada nga taqoog sëriñ boo xam ne ku topp borom subhanahu wa ta'ala la koo xam du jàng ci biir wala ci bit du ci jàng dara nga xam ne bu ngeen àndee fam lay joxañ di la ci yar muy alquran ak jaamu yàlla waaye dalay moytandikuloo dalay moytandikuloo topp aada Serigne Touba kon noonu la daa yare ci noon la daa yare ci keppaar alquran ak sunna foofu la tegoon ñi ñi ko daroon euh, bu dee tamit lu jëm ci limbind ci alquran ak sunna dañ ci jukk ay bayt yu néew yu néew a néew ndax loolu lim jël ci mbindi sëñ bi dafa bari bari na koo bari koo xam ne kenn mënu ko kenn mënu koo takk waaye daal ñu xam ne bind na ba tàyyi di ñu dénk alquran ak sunna am na bay du jàlloon am na bay nekk nii woo xam ne moom it doy na sëkk ci dëgg loolu ma wax ne wan na wahaahidullaha ala axdi alkitab bi xidmati almustafa baabi sawaab maa ngi daal leen teg sama borom subhanahu wa ta'ala di kóllërante ak moom li nga alquran di danaa ko jël ba mat sëkk na timit danaa ko jël ba mat sëkk ndax bi xidmat Mustafa la jëfandikoo xidma nag dafa mel ne euh, euh, ci mafhum bi am ci wax sëñ bi mën nay bàyyi xel bu baax a baax doonu baat boo xam ne niñ bëgg a déggee liggéey rek mafhum boobu ci la yem waaye daa mel ne ni mu ko déggee moom gën naa yaatu loolu moo tax bi xidmat Mustafa ba bi sawaab yaakaar naa ku ko firé woon ci topp yonent bi sallallahu alayhi wasallam mii buntub jub doo juum neewaan na tamit ubaayi'u al yawma rasul al mustafa bi xidmatin wa as'alullah al wafa loolu ba muy soogu jub ci ne maa ngi jaayante yonent bi sallallahu alayhi wasallam ci liggéeyal ko ca mooy topp ko na bëgge na ko sallallahu alayhi wasallam bëgge yàlla borom subhanahu wa ta'ala bëgge ko noonu waxaan ne tamit alhamdulillahi alladhi sarafani bi lutfihi an bidain li sunani maa ngi sant sama borom subhanahu wa mi nga xam ne mooma ma soppi wëlif ay bidaa di nekk ci man wala may topp ay bidaa na mooy ay lëndam yi nga xam ne dafa ñëw juuyaloog sunna mu ne nag yooyu da xam naa ne dara ci bidaa nekkul ci man du samay pas-pas wala samay wax wala samay jëf kon nag sama borom subhanahu wa taala mi nga xam ne moo soppi wëlif may nekk ca loola yóbbu ma ci sunna sunna si yonente bi sallallahu sallallahu alayhi maa ngi koy sant bu baax neewoon na tamit euh, noon yi bi ñuy jihaat ak man dara taxut lu may ñaar yi rek mooy xam nañ ne jaamu yàlla laa bu koy jaamu di jihaat ba tey ci yoon yàlla subhanahu wa di ci teg nit ñi loolu may alquran sunna daal yi dëgg lenn la waaye nag orienté nañ ko war a waxe axrajtumuni ca yaa jumlatan la ko doon wax yaa jumlatan qad sallasu bi dalalihim man lam yakun du lahu aw walidu qasida bu tawxite ne woon axrajtumuni naatiqina bi annani abdul ilahi wa innani wa innani la mujahidu tubaab yi génne nañ ma ci réew mi ma dëkk yóbbum fële ci réew yu soriya ngir lañ wax seen lamiñ biiral ko mooy lan mooy ne jaamub yàlla laa jaam yàlla laa mooy lan mooy la alxuraan bëgg ak sunna bëgg lool laa jëfe ba mat sëkk ñoom loolu moo leen métti loolu moo leen métti daal ak jihaad gi may jihaad ci yoon wi nga xam ne bëgguma kenn des ci ak lëndëm dama bëgg di ñëpp rek nekk ci yoonu jub bi nga xam ne moom la yàlla bëgg ci ñoom moo tax mu ne wa maqaalukum xaqun fa inni abduhu wa xadimu abdullah wa xadimu abdillahi wa huwa alxaamidu li ngeen wax ne jaamu yàlla laa day loolu dëgg la moom loolu dëgg la jaamu yàlla la liggéey ko yonent bi sallallahu alayhi wa sallam laa la ngeen wax ci jihaad tamit nag dëgg la waaye la ngeen la ngeen ca wax la ngeen jàpp ne moom lay jihaad moom lay jihaadiwut da ngeen jàpp ne ay ay ay ay fetal ak kën ak ak kën yooyu laa waaye man sama doole moo ëpp doole loolu li may jihaate doole yi may yor di ko jihaate ëpp doole loolu ndax damay jihaati mooy inni ujahidu bil ulama wa bi tuqaa abdan xadiman lahu loolu daal ci lay jihaati ca mooy ne ci xam-xam ak ci ragal yàlla ci lay jihaat doon jaamub yàlla ca mooy ku jëf alquran doon liggéeykatu yonent bi sallallahu alayhi wasallam ca mooy kuy topp sunna si yonent bi sallallahu alayhi bëgg ci ñun foofu moom fi la nekk kon lam bind ci lu jëm ci alxuraan ak sunna ci fooy wane na moom fii la nekk fa la ñu nekkal ko fa ak lu ñuy digal loolu tamit bari na bari goo xam ne mm, neexuta neexuta teewal ci jataay bi mos naa am ab leetar boo xam ne sax moom sëñ bi ngir dëggaloo lépp rek yaakaar maa ngi maa ngi wane leetar bi daf koo bind moom sëñ sëñ Tuubaa ñu teewle leetar bii ni lam ca wax ndax bëggut kenn umpule lii mu nekk temleer leer nañu maa daf ko bind ab leetar moom daf ko tasaare ñëpp xam position bi mu nekk mu mel ne ab danteem la ku la doon laaj Sëriñ Tuubaa mooy kan nga mën ko wax lii am ci lu leer nañu ila kulli man yaalamu ila kulli man lam yaalam bi amri kaatibi haadihi alxurufi salaamun laaiqun bi leetar bi maa ngi ko jëmale ci képp koo xam ne ki bind leetar bii de xamoo mooy kan leetar maa ngi ko jëmale ci yow daane ama baadu fa inna katiba hadihi alxurufi lam yazlim allah tabaraka wa taala ki bind leetar bii day musta mooy boroomam subhanahu wa taala musu koo musu koo tooñ kon mooy musta jàdd alquran wa lam yazlim rasulahu taala alayhi tooñ ba tey yonent bi sallallahu alayhi wa sallam te sunna walam yuwajjih ila ahadin da'an lillahi tabaraka wa taala wa bijaahi rasulihi sallallahu taala alayhi wa ba tey jubale benn neen diiru bam amee xel ba tey ci képp koo xam ne jaamu borom subhanahu wa taala mooy ne kon jëflante bu rafet naka jëkk ci lu ko yàlla mool daan ne fal yawma yuridu an yunabbiha kullu man lam ya'lam bi amrihi tey li ma bëgg mooy képp koo xam da nga xamut sama mbir yow laa bëgg a yee ba xamal say mbir mooy lan la yeela yeegu leer naññ ten biihan laa yëkkoon ba'da shakk yeegoo xam ne sik sàkk du ci desati daa di wax lan daan ne allahu tabaraka wa taala rabbi wa sayiduna muhammad sallallahu alayhi wa sallam nabiyi wa rasuli sama dente mooy lii sama dente mooy ne yàlla boroom subhanahu wa taala mooy sama boroom mooy sama sang muhammad sallallahu alayhi wa sallam ki yàlla yónni ci man daan ne wa wasilati ilallahi tabaraka wa taala mooy sama wasila ba tey sama bunt bi nga xam ne ci lay jaare ba àgg ci yàlla subhanahu wa taala kon moom sunna la fa boon ak alquran bi mu waaj wax muy buntam bu muy jaar ngir àgg ci yàlla moo tax ma ne wa wasilati ilallahi tabaraka wa taala wal quranu dalili wa hudaaya alquran ba tey mooy sama diine loolu dëggal na mboolem loo xam ne dañ ko askanale woon ci sëñ bi ci alquran ak sunna ba leetar bi yam sama ma soxee ci leetar mooy fii nii maanaam daal sëñ bi ci boppam moom loolu ñoroon ak ñor goo xam ne bëggoon na mu leer ci bopp ñëpp bëgg na mu leer ci bopp ñëpp ci ne li ko tax a jóg mooy mooy alquran ak sunna moo ko tax a jóg kon euh, ñi nga xam ne xëy na ñàkk xam-xam moo tax buñ nee Sëriñ Tuubaa wala ñu tudd sunna buñ nee Sëriñ Tuubaa ñu jàpp ne du jotewut ak sunna dara buñ nee sunna ñu jàpp ne sëñ Tuubaa maanaam ku loolu jotewut ak sëñ bi dara lool lu mat a bàyyi xel la demee na lool tooñ sëñ bi la tooñ sëñ bi lay nuru ndax sëñ Tuubaa ci boppam moom dafa génn sunna benn yoon ba tey sëñ bi bi mu ko waxee jëfe ko am na nit ñi mu daa dundal ndax ñooñu nangu nañ loolu wala déet waaw mboole mag ñi jëflante jëflante sëñ bi moo xam ñim yar la wala ñi fi daal ñëw la wala fam réew mi génnoon la ñaar ñu ci bari am na ay seer yu rëy yoo xam dañ ko bind ci sëñ bi ca dëgg nañ dañuy dëggal loolu ci moom wane na daal mooy ki nga xam ne moo fi wuutu yonent bi sallallahu alayhi wa sallam doy na ci sëkk ma tudd bayitu Muhammadul Xadir borom xam bu mag boo xam ne ñu bari xam nañ ko lool ci doonoon ko mu doon ku xir lool ci alquran ak sunna nga xam daanaka lépp da ko xawoon xawoon weddi sax mu luut alquran ak sunna ca nan la wax ci cheikhul xadim nee na ca wala maltaqaytu cheikha ahmada burhatan nafattu yamini xan xubaaril mashayixi dund na jëflante nag ku ci ne ku ne waaye nee na ba ma tase sëriñ Tuuba day mel ne maanaam sëriñ amatut men menn moom rek laa def muy sëriñ ñi njaatudd ay sëriñ sax dama faxas sama loxo ci ñoom ndax la gis ci kii gisuma ko ci ñoom loolu ku la xamoon ku la waxoon histoire kan mooy Mouhamadou Khadir bu waxee Sëriñ Tuubaa bayit wi nii maanaam da xam ne loolu doonu lu rëy loolu doonu lu tuut lu rëy la wakkatal li ba tey doy na sëkk koo xam ne kenn mënta wax daanaka ci sëñ bi rawatina ci wàllu googu ca tuddoo ko ndax kalet yoo xam ne daa bari yu dajee ci moom bu seeree ci moom te ñu mën koo dëggal mooy baabul Cheikh Sidiya nga xam ne ñépp xam nañ ko ci xam-xam xam ko ci doon kilifa fa mu nekk koo xam ne waxut lii ngir sibooru sëñ bi wala dara wala bëgg ci alal yim daa joxe wala dara waaye daf ko wax rek ngir jëm yàlla subhaanahu wa taala ndax moom mos naa doon sëriñum sëñ bi sëñ bi ci ca yoonu gànnaar yu njëkkee la la daa wax naan yaa saadati la ko la daa jëfandikoo ba of ci moom la jëmoon naan yaa saadati yaa zawil ihyaa fi diini jittul ma yaamee min aqsa sawaadini azurukum ila axiri bay di si bay di deme noonu yéen sama sang si yéen ñi nga xam ne ay dundal diine ci yéen laa ñëw si ngir ngeen ngir ngeen wan ma yoon wi kooku noonu moo dund ak sëñ bi jamono bu yàgg nga xam ne ko li muy wax kon xam na ko doon ab jeexiti borom xam borom xam-xam la doon koo xam demoon na sax bañ tuumaal ko ci ne moom dafa génn ci yoonu sufiyanke yi ngir targum taroon ci maanaam défense alquran ak sunna wanne nit ñi léegi su yooxi léegi daanaka dañ ko bàyyi alquran ak sunna léegi maanaam defatuñ ko yitte seen awraad yi ak seen turuq yi moo leen gën a yitteel ci ñuy woote jëm ci alquran ak sunna te kooku la mu wax ci sëñ ba sëñ bi bari na bari goo xam ne bu ma ci jukkee bayit wi mu day sëkk mooy bay wax naan antal murabbi ñu bari moo ko lañ bayit wi antal murabbi bi ma rabba al aminu bihi xarfan bi xarfin fama fil jiili sharwaaka nekk yow de yoway yarekat bi nga xam ne kem na rasulullah sallallahu daa yare dara da soppikuwu ca noonu nga yare moo tax yow maas gépp gis ma ci sa morom loolu ba tey shahada seede boo xam ne bu rëy la boo xam ne koo xam ki ko wax danga xam maanaam wàccuwaay bi seere googu am sëñ Tuubaa tamit leeral na ba tàyyi ci ne man lu ma yàlla may lu yàlla may ci alquran ak sunna la ma ko maye ci ñoom ñaar tamit nag yàlla may na ma ci ci xeet xam-xam yu bari ci alquran ak sunna moo tax ku ku ku xóotoon ci wàllu xam-xam yooyu la doon ñu bari loolu ump na leen xam nga alquran moom ak kawe gi ci xam-xam ci domaine yu bari ñu bari xam nañ ko waaye ca sunna moom ump nañu bari moo ne noonu la ci meloon de noonu la ci meloon man ta tasoon ay borom xam yu bari yoo xam ne ay naar gànnaar dañ nga xam ne dañ may wax seen téere yoo xam ne seeni maam dañ koo bindoon di jëm ci xadis yenn ci mutoon yi yenn ci mutoon yi la yenn ci rijaalu ahadis rijaalu asanid yi la yoo xam ne dañ ko seeni maam ñoo ko bindoon dem yit koy sëñ bi ca ca njaareem ñoom ñuy gëstu wax ndox téere ba xam ndox fi ne maanaam ku fa dem mën koo jotaat wala déet loolu lu wér la loo xam ne maanaam na xeet xam-xam daa ñëwee ci moom mu géetu woon ci xam-xam yooyu noonu la géetu géeju woon ba tey ci ñaari xam-xam yi nga xam ne nag ñooy balluwaayu xam-xam yi ci des yépp euh, xam naa euh, gëstu bi nañ ko bëggee woon deseen euh, ame amewuñ ko ni ndax Eh, thème bi yaatu na yaatu goo xam ne ak am na solo am solo goo xam ne ak niñ ko wàccee ci sëñ bi tamit nag am na am solo goo xam ne eh, buñ gën a bu bu doon suñu sañ-sañ dañu ci def gëstu yu am solo yoo xam ne ku ci dégg dañ ci gën a mën a jariñ bu baax a baax a baax ndax xam-xam la boo xam ne eh, gëstu la boo xam ne wala tam la boo xam ne jamono yitteel na ko murid yi ci boppam yittewoo nañ ko waaye gëstu ko di nekk ci bit tamit yittewoo nañ ko te ci ëpp rek. maanaam ñàkk ni ma ko waxoon ci njëlbeen ñàkk umpule lay doon xëy na bu dee ñenn murid yi xamuñ lan mooy sunna mooy lan ba tax buñ ne sunna ñu jàpp ne leneen Sëriñ Tuubaa nekk feneen buñ ne ba tey ña nga xam ne tamit nekkuñ ci yoon cay gëstu xamuñ jëmmi sëñ bi nam ware yenn yenn ti kii rek lañuy gis ci moom amuñ ay gëstu yaatu ci wàll gi nii ba tax ñooñu buñ ne Seexul Xadim ñu jàpp ne sori na sunna lool ca foofa nekku fa ca moom wax dëgg yàlla jëmmuloon joo xam ne dara ci sunna mësu ko bàyyi nii ma waxe maanaam ci tawxiid bi ak ci jaamu yàlla gi ak ci jëflante nit ñi ak ci jikko yi rafet yi borom xam ne seereel ko ko noonu la na ci sunna ci yëppam waxoon nañ ne salaa la mag ñi wax nett nañ nettal nañ nee na salaa salaam nam daa tooge sax Sëriñ Tuubaa daw ko bàyyi toogin woowu ñu xam nga xam day mel ne toogi koy waaj a dem nga xam ne dañ koy xam ci doxin yonent bi sallallahu alayhi wasallam loolu sax suñu ci waa bàyyi ko woon bal sax àgg na ci nee nañ ca mort ca njaareem sëñ Tuubaa wut na gileem war ci ngir am ko mu seete ngir lan nekkat sëñ yonent bi sallallahu alayhi wasallam def na loolu mooy mu bëgg a def lu mel noonu tagg yi ba tey ka daal lim kenn xamu nu sopp gam sopp yonent bi salaatu loolu kenn xam nu mu toll ci yëpp maanaam ci alxuraan ak sunna la ndax yonent bi salaatu sam ci boppam teew na ba tàyyi saxaaba yi teg ko ci kanamam mu iqraar leen saxal loola ci ñoom bëgg yonent bi salaatu sam ba tey kazalika la ci yonent bi salaatu sam doy na sa rëy na képp koo xam ne maanaam gënuma bëgg gënuma bëgg sama sama jëm gënula la sa bopp sa ngëm des na yooyu yëpp maanaam dañ koy romb ci dañ bàyyi xel sax ne ci ne ci thème bi ci la dugg kon foofu lay gàttale waxtaan wi di lu baax mbokk yi ci war ngi moo am solo waaye xëy na ñàkk xam-xam bu yaatu ak lame yu ñàkk a leer tax na nam waroon a demee ak thème bi ku ko dégg fexe xel di gën a dem demewu ni loolu ñu ngi ci lu ba bu baax a baax di ñaan borom subhanahu wa ta'ala mu def ne tawfiq doon ba tey loo xam ne di ab ab ubbi lay doon ci ñu gën a gëstu ci thème bii nii wa axiru da'wana an alhamdulillahi rabbil alamin bu leer ci ni nga xam ne noonu la Sëriñ Tuubaa Xaadimu Rasuul jàppe woon alxuraan ak sunna noonu la ko doon dundee noonu la ko doon dundale kon ci turu mu assasati Wafa'i bi Huquuqil Iman ñi ngi ñaan yàlla guddal safan te yokk sa xam-xam te may la kattan ba li nga xamante ne ci ngay liggéey di ci xëy di ci kont mu yëngutu ci xam ci xamlu ak xamle yàlla defal la ci ndam xam dañ jox kàddu gi sëriñ Abdou Khadir Bousso mu def ab taxaw seetlu ci li nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane su ko defee ñu door a ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo aju ci li sëriñ bi xam naa ne bu fekkente ne waxtu may nañu ko laaj yi nga xamante ne moo jëm ci wàllu fiqh incha allah bu sëriñ bi noppee danañ ci tontu laata ñuy ñëw ci laaj yi nga xamante ne moo jëm ci waxtaan bi kon ñu jox kàddu gi sëriñ Abdou Khadir Bousso su ko defee rek mu def ab taxaw seetlu ci lii nga xamante ne moom la sëriñ bi doon waxtaane bismillahi rahmaani rahim wa sallallahu wasallam ala sayidina muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man iqtafa athaarahu ila yawm ddin mbokk yi asalaamu aleykum wa rahmatullahi wa barakatuh ñu ngi nuyu mbokk yi di leen ziyaara di ñaan yàlla nangul ñu jataay bi di wax rek ne liñ fi jot a dégg ci kàddu sëriñ Masamba nekk na loo xam ne nii lu matal la lu daj la ci tomb bi mu jëloon muy waxtaan woo xam ne nii am solo gi fu foo ko tëkk rek weesu na ko ndax dafa jëm ci wax dafa jëm ci mawdu' boo xam ne nii bu yaatu aw lef la ca mooy Sëriñ Tuuba ak alquran ak sunna loolu lim ci wax leer na noonu la demee ndax Sëriñ Tuuba mën nañoo wax ci tënk ne léppam alquran la ak sunnatu rasul sallallahu waxam ak i jëfam ak jikkoom ak wooteem lépp alquran la ak sunna ni alquran di jàngalee pas-pas ak ni alquran di jàngalee wax ak jëf ak jikko yi ci tënk mooy léppi Sëriñ Tuuba ci lu wér ni Seydina Aïcha tënke woon waxam ju leer ja bañ koy laaj jikko yonent bi sallallahu lam waxoon moo nekk ci Sëriñ Tuuba la Seydina Aïcha waxoon ne kaana xuluquhu alquran jikkoom mooy alquran noonu lañuy ñuy wax ne jikkoy Serigne Touba ak pas-pasam mooy alxuraan mooy li nga xam ne nii moom la fi bax bàyyi ko fi dénkaane ko alquran ak sunna it mooy li nga xam ne nii lu Serigne Touba daj ci coonab adduna ak lum daj ci mettit aku tiis alquran ak sunna ñoo ko ko yóbbe ñoo ko ko yóbbe bi maana ngir dundal leen ak ngir saxal leen ak ngir dund leen nam gën a mate coono ba bépp lëk mooy alquran ak sunna jullit ñépp amee nañ ko njukkal ci nim leen sàmmale ñaar yii ndax ay noonam la taxoon ñu song ko la taxoon ñu daj ci moom lañu doon def lépp la ko waraloon mooy moom mii di xaadimu rasul dafa nangu wut a dund leen dul alquran sunna moo tax mu daj lam da coono kon mooy sabab bi taxoon mooy sabab bi taxoon mu tukki mooy la waraloon muy sanc ay dëkk yu bari dëkk yi mu sanc ci réew yépp la ko waral mooy ngir fuñ dundalee alquran ñu ngay jànge di ko fa mokkal di ko fa jàngale di ko fi dundal moo waral dëkk bu mu sos ci réew mi loolee mooy sababu sos dëkk ba moo xam bi mu njëkk a sos ba ci bi mu sos lay sabab sa rek mooy sam fa daaree alquran ju ñu ma ko gale ak fu ñu jàngee xam-xamu sharia ba sunna su wér nekk ci xoli jaami yàlla yi ba ñëpp tënku ci kaw ñaar yi di alquran sunna kon moom noonu la dunde woon bu dee jëmi boppam la ëppoon ci li muy wax ci làmmiñam mooy alquran ku saxoloon ak jàng alquran ci làmmiñam ak settantal maanil quraan ku ci saxoon la lool am na bay di mu wax ne ay nelawam sax ndem dana nelaw day settantal maanil quraan nga xam ne moom daal jamono bu ne mu yi mi ngi àddu kàddu yàlla gii di kitaabullah moo nekkoon it manhajam ci yar maanaam aw yarinam ak defar gi mu daan defar ñi ko toppoon manhaj boobu mooy lim li alquran jàngale ci la ko tënkoon li alquran ak sunna jàngale ci la tënkoon aw yarinam ak defarinam ak tazkiya gi mu daan def ñi ko toppoon ñépp ci njàngalin alquran ak waxiinu alquran ci la ko daan defe lum laabire gu mu joxe ndigal ndigal lu mu joxe walla tere lum mu àddu da gis mu indi aaya boo xam ne nii moo tënk loola nga xam ne bu kàddu olof kay daanu rek aaya bay di daanu mu nekk lu dëppoo loolu ñi ko xam xamoon nañ ko ci loolu nga xam ne kon alxuraan mu nekkoon mën hëjëm ci yar ak jàngale ak sellal ak defar moo nekkoon it ab liggéeyam maanaa niñ ko xamee ci mu nekk xaadimu rasul noonu la nekkee xaadimul wa xadimul kitaab wa sunna noonu la nekkee ki daan liggéeyal alquran ndax liggéeyal na ko ci sampal ko lu dul jeex ay daara mbooloo mu bari mokkal alquran ci ronam ak ci daaraam mu saxaloon indi fi mbindin woo xam ne nii mbindin la woo xam ne nii amul ci kaw suuf ñu tëdde ko mbindum njaareem te lépp ngir jëmmal alquran la woon ak gëddaal ko daan na daj lu bari ci coona ci dajale kaamil yu bind mbindum loxo lépp bëgg limu alquran limi kaamil yi ëpp limu téere bu mën doon ci kaw suuf moo tax mu daan bind lu bare bari alquran di ko jàngalu lu bari it ni mu ko doon jàngee noonu la ko doon jàng dig digle ñu ko jàng ku ne min na daaree kaamil daaree kaamil mooy daara ji wàcce ay kaamil amoon na njaareem amoon am na tuuba ba léegi ñuy dox nga xam ne waxtu julli wu jot ñu wàccee ab lim ci kaamil saa su daal barab bam nekk ña koy jàng ab lim ci alquran di ko dundal loolu bokkoon na ci li nga xam ne nii feeñoon na lool ci ab liggéeyam moom jëmm mit lim bind ci ay limu kaamil lu bari la lool ak lim daan terale ñi nga xam ne nii ñoo koy bind di ko ko yut lu yaatu la lu bari kon daal léppam alquran ak sunna la woon ba ci al wirdul maxuud bi nga xam ne nii moom la jëfandikoo boo xoolee lépp na azkar nabawiyya nga cee fekk azkar nabawiyya la la tënku